mu des nag comme que nag euh, ci gàttal ci gàttal hein ci gàttal mooy léegi nag ginnaaw bi nga indi bu ci nekk ci lii ana lan moo ci gën a dëgg moo mooy mooy bo bon soit da nga nootal wala bokk nan ngay boolee xadiis yi yonent sallam moom maa ahal la illaa min indil masjid première wax deful ihlal lu dul faja jàkk ja deuxième wax xayinan baasal bihi raahilatuhu ba nga xamante ne wa war waayam mu war war na ci ba mu jeego tuuti en tout cas ba mu cowooral ci mu door a def ihlal bii ne dafa dem ba albayda moo tax am na beneen waaye boo xam ne fa lamma ala sharaf albayda ba mu yéegee ca sharafal bayda comme ni nekk ci riwaaya imam ibnu abbas bi mais riwaaya boobu noonu dinañu ci ñëw voilà boobu boobu sax dañ ko naroon a tëb parce que riwaaya la boo xam ne sauf ko nag riwaaya boobu dafa da'if waaw riwaaya boobu moom bu wéroon bu wéroon moom boole bi day simple lool mais nag riwaaya bi dafa wérul xoolal imaam al-Hafiz Ibn Kathir indi na ko te bokk na li gën a tax ñu taamu euh, li imam al-Hafiz Ibn wax parce que moom moo ci gën a moo gën a dugg ci biir riwaaya yi wane ne riwaaya bii di toute façon wérul sinon bu dee al imam al-Hafiz Ibn Kathir non al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom ni mu ko waxee ci Fathul Bari ci baabu al-ihlal 'inda masjid Dhul Hulayfa yow da ngay jàpp ne bon riwaaya bi wér na après ci kaw loolu mel ni moom ci la basé woon kon lii ci la ñuy xam ne kon wuute amul alors que riwaaya bi wérul hmm? parce que bi nga xamante ne nii ci la tudd xadis bii ñuy waaj a tudd dinañ la ko wax xadis bii moom ci Mawlana Ibn Abbas lañ ko jëlee mais xadis bi wérul sinon bu wéroon moom moom moom simple la suuf que nag dafa wérul waaw parce que imaam al-Hafiz Ibn Kathir euh, Ibn Hajar buñ ko indee ci Fathul Bari yi doon doon leer lool dafa ne fa ala hada dinañ tudd xadis bi ci kaw lii fa kaana inkaaru Ibn Umar ala man yaxussu al-ihlaal bil qiyaam ala sharaf al-baydaa mu ne ci kaw lii ci lay weddi ga nga xam ne moom la Mawlaana Ibn doon weddi ihlaal bi ci kaw sharaful bayda mooy ca kaw foofu la ca kaw bayda giñ la wax ne mooy bi nga xam ne moo nekk ci kaw Zul Xulayfa foofu bële hmm? ci kaw yi loolu la war adi tafaqal mu ne loolu kon ci lay leere mooy da leere mais léegi nga ne ma wax ma lan moo koy leere après nag moo mu jàll mais sauf que al imaam al xaafis bu Kasiir dafa gën a leeral affaire bi ne attention riwaaye bii nii xoolal nañ ko wax ba pare après ñu wax la ñu wax moom dane la wax ñu ko solo al imaamu ahmad moo ko solo mu ne xaddatana nettali nañu yaquub suñu sëriñ di yaquub qaala mu ne xaddatana nettali na abi sama baay an ibni isxaaq mu jële ko mawlaana ibni isxaaq imaamu ahli siyar yi muy muhammad ibni mu ne moom imaam ibn Isxaaq qaala mu ne xaddatani Xusayf ibn Abdirahman al-Jazari mu ne xaddatani nettali na ma man ibn Isxaaq Xusayf sama sëriñ di Xusayf ibn Abdirahman di doomi Abdirahman al-Jazari an Saciid ibn Jubayr mu jële ci Sayyidina Saciid ibn Jubayr taalibe Mawlaana Ibn Abbaas annahu qaala mu ne nee na qultu li Abdullah ibn Abbaas man Saciid ibn Jubayr kii mooy dernier taabi'i bu bu bu kii faat al-Hajjaj ibn Yusuf ath-Thaqafi mi nga xam ne lim rey ci saxaabaa ci taabi'i moom mii la mujj faat ndax moo ñaan ne buur yàlla moom bu ko faatee yàlla na bu mu faataat keneen waaw Seydina Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu mu ne qultu li Abdillah ibn Abbas ya Abal Abbas ajaban li ixtilaafi ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa fi ihlaali rasuulillahi nee na man kii Sa'id ibn Jubayr nee na man damaa laaj dama qultu dama wax li Abdullah ibn Abbas dama wax sama sëriñ di Abdullah ibn Abbas ma ne ko mais yaa Abal Abbas mais yow bàyyi Abbas parce que loolu mooy doon dàkkantalam mooy saxaaba yi moom ak Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ñoom ñaar lañ doon dàkkantale Abal Abbas hmm? abul abbaas yi mawlaana ibnu abbaas abul abbaas yi sahl ibnu sa'd as-sa'idi ah radiyallahu taala anhuma mu ne ko yaa abal abbaas mais yow baayu al abbaas ajaban man de man de yéemu naa li ixtilaafi asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ihlaali rasulillah xiina awjaba non man Sa'id ibn Jubayr euh, vraiment Serigne sama Serigne bi man yéemu naa de. wuute gi nga xam ne moom la saxaaba ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci keroog bi nga xam ne ci la doon ihlaal fan la ne wuute gi ma ci gis ngeen wuute ci yéen yéen yéen yéen yéen ndongaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen sax ànd compagnon am yi man affaire boobu yéema na ma loolu yéen na ma man Sa'id ibn Jubayr mais loo ma ci leeralee sama sëriñ Mawlana Nu'man ay Mawlana Ibn Abbas fa qaala nee na Mawlana Ibn Abbas nee ma inni la a'lamu naasi nas bi dalik man mii mooy <laughs> laaj ba toq na ci nopp bu mu war a toq waaw allahu akbar man mii inni man abul abbas di mawlana ibn abbas radiyallahu anhu huma la a'lamu naasi nas maa gën a xam nit ñi bi dalik li jëm ci loolu amul kenn ku mu ko gën a xam ci kañ la ihlaal loolu moom xaaral ma leeral la mbir mi bu bul jàpp ne wute la mais wute amul kaay ma leeral la saxaaba yi wuute wuñu de waaw li nga jàpp ne wute la ba ñëw di ma ko di ci yéemu di ma ko laaj amul wuute mu ne innama kaanat min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xajjatun waaxida fa min hunaka ixtalafu mu ne innama kaanat li am ba des mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ak moo tukkee ci moom mooy benn ak képp la def famin hunaaka waxoon nañ la mooy aju bi nga xam ne ca la nekk Medina ah sinon waxoon nañ la ba mu ne Makka moom kenn manu la takk ñaata yoon la aj hein ah, mooy ci bari waaye liñ la bëgg a wax mooy bari na mooy eh, innama kaanat min rasulillah xajjatan waaxida tukkee na ci yonent bi sallallahu alayhi benn aj benn pèlerinage la def bi mu nee Medina ba léegi léegi nag mu ne famin hunaaka xtalafu foofu nag lañu wutee fan mu ne xaraja rasulullahi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa génn xaajan état am ne woon day aji fa lamma salla ba nga xam ne ca la julli fii masjidihi bi Dil Xulayfa rak'atayn awjaba fii majlis bi nga xam ne ci la julli ca jàkkaam ja ca Dul Xulayfa mooy jàkka mooy masjidu Dul Xulayfa bi ñu lay wax ne la ñuy dem Medina amaana buñ ñu fa jaaree dañ koy gis mooy masjidu Dul fa ca miiqaatu waa ahlul madina mu ne ba mu jullee ci jàkka joo jële ñaari rakka fa la dugge ci ihram bi fa mu toog fa ahalla bil hajj mu daldi ihlaal wax ne allahumma ah, labbayka allahumma bi hajj ee eh, wuyu naa la yow sama boroom bi hajjin ci aj mooy sama yéene mooy aj xiina faraga min rakaate yi keroog ba nga xam ne ca la pare ba mu sëlmalee ba def yi muy def ci la def ci la wax mu ne fa sami'a dhalika minhu qawmu aqwamun am ay nit yoo xam ne jege woon nañ ko ne woon nañ fa dégg ko ci moom ñu takk loolu fa hafizu anhu ñu daal di tëkk takk loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam summa ginnaaw ba mu defee lool rakiba fa lamma staqallat wala wal fa lamma staqbalat bi naqatuhu ahla bi nga xamante ne ginnaaw bi mu paree ci jàkka ji def fa ihlal ba pare ne la la labbayka allahumma bi hajj ginnaaw gi mu jël waruwaayam bi nga xam ne ci la jublu xibla bi hmm, yéeg ci waruwaay gi ci naaga gi mu daldi ahal na mu defaat mu waxaat ko la allahumma bi hajj wa adraka dhalika minhu aqwam hmm, mu ne bi mu defee lool am ay nit ñoo xam ne wuteeg ñi newoon fee ñoo xam ne yëg nañ dégg nañ ko wala ñeneen ñoo xam ne dégg nañ ko sax mais ñi newoon fee mais ñeneen ñoo xam ne ñoom ñu ngi door a ñëw wala ñu ngi koy door a agsi foofu wala ñu ngi door a jot yeneen saa salaam ñu dégg mu wax foofu bi mu génnee ci jàkka ji ba yéeg ci kaw waruwaay yi mu wax loolu ne labbayka allahumma bi hajj ñoo ngi jàpp loolu mu ne wa zalika boo gisee loolu demee noonu anna naasa innama kaanu ya'tuuna arsala dañ doon ñëw par com par groupe dañ doon ñëw par mbooloo di ñëw mbooloo mbooloo mbooloo mbooloo mbooloo mbooloo loolu moo tax ñene woon ca jàkka ja fekk woon julleem ji ñoom dégg nañ li mu wax mais ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dégg nekk ca buntu ba ñoom dajeeg moom ci bunt ba foofu ñoom ñu dégg lool ah fa sami'uhu ñu dégg lool xiina staq balat bihi naqatu yuhit ba nga xam ne ci la jublu ci nekk ci kaw naagaam bi di def allahum labbayka allahum bi ñoo ñu déggu léegi ba ñu déggee lool ñu ne fa qaalu innama ahla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xiina staq balat bihi naqatu wala staq balat bihi naqatu ñooñu ne li ñu rapporté mooy li ñu gis ne yonent sallallahu alayhi bi muy def ihlaal mooy bi mu waree ci gëléemam ndax ñoom loolu lañu gis summa ginnaaw boobu mooy deuxième fois benn ca bu mu jullee ba pare beneen bi bi mu waree summa ginnaaw gi mada rasulullah sayyidina walaanum abbas mu ne yonent saa salaam daal di dox fa lamma ala sharafal bayda i ahla ba nga xam ne ci la yéeg fi nga xam ne mooy sharafal baydaa mooy ca kaw waaw sharaf mooy lu féete kaw al bayda i ca bayda ahla fala mooy boo génnee ci xurujul xulayfa comme niñ la ko waxe woon ca kaw foofule ca ahal la mu defaat la même chose labbayka allahumma bi hajj mu ne wa adraka dhalika minhu aqwaam fa qaalu innama ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina ala sharaf al bayda mu ne nag hmm, am ay nit ñoo xam ne loolu la ñu jote loolu la fekke ñoom ñu rapporté li ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu defe ihlaal mooy ba mu yéegee ca kaw foofule ca baydaa léegi mu ne ah ah wa aymullah laqad awjaba fi musalla wa ahalla xiina istaqallat bihi naaqatuhu wa ahalla xiina ala sharaf albayda faman axada bi qawli abdillah ibn abbas ahalla fi musalla ah ida faraga min rak'atayn hmm? ah, mu ne waa ngi wàcc buur yàlla ne buur yàlla yonentu saa salaam ca fa mu jullee fa la tàmbalee dugg ci ihram bi ba pare mu def ihlaal mooy kon def na ko foofu def ihlaal bi mu waree ci naagaam bi def ihlaal bi nga xam ne ci la yéege ci sharafal bayda léegi xoolal xam nga lii nii gis nga xadiis bi bu wéroon mooy mbir yi jeex na mbir yi jeex na mais xoolal li al imaam al ibn Kathir wax mu ne nag mu ne lii nii nag waqad rawaahu wa nasaa'iyu jamii'an an qutayba an abdissalaam ibn harb an xusayf bihi naxwa mu ne bii imaam xam nga càllaleem imaam ahmad la woon imaam ahmad moo ko soloo mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq mu ne xaddatani xusayf ibn abdirahman aljazari mu jaar ci xusayf moomu mu ko jëlee ci sa'iid ibn mu ne xadiis bi imaamu Tirmidhi it soloo na ko ak imaam an-Nasaa'i ñoom ñépp mu jaar ci yoonu Qutayba ibn Sa'id an Abdissalaam ibn Harb nu jële ko ci Abdissalaam ibn Harb an Xusayf mu jëlewaat ko ci Xusayf mooy ba léegi Xusayf mooy madaarul xadiis bi xadiis bi da ngay gis ne ci Xusayf mii lay jaar bihi naxwahu lu mel ni lii mu ne wa qaala Tirmidhi al imaamu Tirmidhi bi mu ko solo dana xasan garib lii euh, euh, xadiis la boo xam ne xasan waaye garib bu tuumuranke la de laa naarifu ahadan rawaahu gayra abdissalaam ñun de xamuñu keneen koo xam ne soloon xadiis bi ku dul abdissalaam ah léegi mu ne kada qaal al imaam al xaafis ibn kathir mu ne kada nekk nii qaala de la wax mooy al moom la imaam at-tirmidi wax waaye mu ne waqad dëgg-dëgg taqaddama jiitu na riwaayatul imaami ahmad lahu min tariqi muhammad ibn isxaaq anhu mu ne te jiitu na riwaayab al imaamu Ahmad muy riwaay al imaamu Ahmad min tariqi Muhammad ibn Ishaq mu jaar yoon imaam ibn Ishaq mooy càllale bi ñu la njëkk a wax sànq ne al imaamu Ahmad moo ko soloo ne haddathana Yaqub qaala haddathani abi an ibn Ishaq qaala haddathani Xusayf ibn Abdirrahman al-Juzari an Sa'id ibn Jubayr mu ne loolu jàlloon na hmm? mu ne wa kadhalika nakani rawahu al-Hafiz al-Bayhaqi naka nii la ko imaamu alxaafiz albayhaqiyu rahmatullahi alayhi daal di koy solo fan ci sunanul kubra an alxaakim mu jaar ci al imaam alxaakim menn an naysaabuuri na imaam alxaakim it solo na ko an alqati'i mu jaar ci alqati'i an abdullah ibn ahmad mu jaar ci abdullah di doomi ahmad an abiihi mu jële ko ci al imaamu ahmad ibn ahmad ibn hanbal ibn muhammad ibn hanbal kon nag nga gis ne kon riwaaye yi fu mu tourné yépp hein mooy ne affaire bi ci Xusayf la jaar ci fi mii la jaar léegi nag kon wax ji mooy lijjantil leen ma Xusayf ndax ñi ngeen fi wax ay doj lañ ay montagne lañ mais Xusayf moom ah bon Xusayf moom mooy kan ak lan mooy ay mbir lan la waa ahlul jarh wa ta'dil wax ci ñoom li nga xam ne ñooy toppatoo càllale yi moom lu ñu wax ci moom ba suñu xadiis bi ñu man koo def argent comptant wala déet hmm? al imaam al xaafiz ibn Kasiir mu ne mu ne gis nga kaay da bëgg a xam lan la wax lan lan mooy lan moo dal ci lan mooy xusay fa lan mooy kiiwam lan mooy àtteem mooy est ce ku wóor la wala déet mu ne bi mu tuddee ne wa kadhalika rawaahu al xaafiz al Bayhaqi an al Haakimi naka noonu la ko al imaam solo jëlee ko ci alxaakim mu jëlee ko ci al-Qati'i an Abdullah ibn Ahmad an mu jëlee Abdullah di doomi imaam Ahmad ibn Hanbal mu jëlee ko ci baayam thumma qaala nee na ginnaaw gi mu ne Xusayf al-Jazari qawi mu ne moom Xusayf al-Jazari mii dëgërut ghayru qawi dëgërut mu ne tax xadiis bii nii waqad rawaahu al de solo na ko. kan moo wax summa qaala mooy al imaam al xaafiz al bayhaqi moo ne suuf ko xusayfa al jazari nii wérut xayru qawi wa qad rawaahu te soloo na ko al waaqidiyu al imaam al waaqidi bi isnaadin lahu an ibn abbaas ci sanad boo xam ne moom moo ko soloo mu dem ba ci mawlaana ibn abbaas nee na qaala al bayhaqi al imaam al bayhaqi nee na inna illaa annahu laa yanfa'u mutaaba'atu al waaqidi ha ah, mu ne al imaam euh, euh, euh, wal axaadiisu allati mu continué wal axaadiisu allati waradat fi zaalika an ibni Umar wa ghayrihi asaaniiduhaa qawiyyatun saabita wallaahu ta'aalaa a'lam. léegi mu ne imaam al Bayhaqi nee na ginnaaw bi mu la nee noo Xusayf al Jazari moom wérut ah dëgërut mu ne al imaam al Waaqidi soloo na ko ci sanadam ba ci Mawlaana Ibn Abbaas waaye nee na imaam al Bayhaqi nee na sauf que amul benn njariñ topp. al-Waaqidi mooy mutaabaa xadiis boobu dañuy mooy ab sax dafa jaar ci benn yoon am keneen koo xam ne da koo soloo ci beneen yoon mais bu dee ko dëgër la xadiis bee même bu xawoon a nekk comme maqbul bii da koy dëgëral waaw mais comme que taabi kii la euh, kii Waaqidi la al imaam al mu ne mais loolu moom mooy matruk la moo tax mu ne mais ak moom topp ak moom jariñul dara wal ahaadiisu te xadiis yi nga xam ne allati yi nga xam ne waradat fii daalika an ibnu Umar ñoo jóge ci mawlaana ibnu Umar wa ghayrihi ak ci ñeneen asaan niiduhaa seeni càll la qawiyya dañoo dëgër saabita sax comme niñ ko gise léegi ah hmm? wallahu te buur yàlla nag ta'ala mi gën a kawe moom te kawe alam moo gën a xam xoolal imaam al-Haafiz Ibn Kasiir li mu wax mu ne qultu nee naa law saxa haadha al-hadiith la kaana fiihi jam'un limaa bayna al-ahaadiith min al-ixtilaaf wa bastu al-'udhr liman naqala xilaafa al-waaqi' walakin fi isnaadihi da'fun voilà ah léegi hmm? euh, euh, mu ne qultu man de mawlaana euh, imaam ibn al-Hafiz ibn Kathir nee naa ay way law saxa hada alxadis ay way xadis bii bu wéroon xadisu Xusayf bi al-Jazari bii an Sa'id ibn Jubayr an mawlaana ibn Umar ibn Abbas ay bu wéroon la kaana fiihi kononte kon doon na ci nekk jamun ab boole lima bayna al ahadith min al ixtilaaf xadiis yi ñu fi gis ci ay wute kii ne ca jàkka ja kii ne ca bunt ba ba mu yéegee ca gëléem ga kii ne ba mu yéegee ca ba mu nee ca ay baydaa la ay wooy bu wéroon kon loolu lépp de kon dina dina gis ni nga xam ne boole wax yooyu yëpp ni muy mën a nekk te bu boobaa dinañu mën a tàllalal li nga xam ne mooy ngantu képp koo xam ne wute naa wax na lu wuteeg ñi nga xam ne dëgg-dëgg yonent saa salaam fa mu njëkk a armaale dañuy xam ne kon kooku moom li mu fekk rek la wax mu ne waaye walakin waaye nag malheureusement fii isnaadi yi nekk ña ci tàllalam daafun ak ak ak faiblesse waaw te nag kenn bu saxale mbir ci loo xam ne lu wérul la waaw kon nag affaire baa ngoogu léegi Hmm? kon gis nga lii euh, par exemple imaamul xaafis xajar euh, moom fii moom la yem ci affaire bi mooy duggul ci kii bii nii après mu ne kon lii day wan ne lii nii moo ñuy wanale lan moo taxoon kon wax yële wuute hmm? ak lan moo taxoon mawlaanam noomar doon weddi ña ca des kon mbir mi leer na waaye dangay gis ne boo xuusee ba ci biir waaw moom mën naa bokk ci ñi nga xam ne comme li al imaam al al wax ne xasanun gharib moom amaana dafa jàpp ne voilà xasan la voilà loolu tamit mën naa ne waaw même bu dee Xusayf mi gis nga nga xam ne moo ci ne li al imaam al Bayhaqi wax ak li al imaam al Hafiz ibn Kathir daal di <coughs> nag nga ne ma léegi kon nan ngay boolee affaire bi ah ah. dañ naan la affaire bi lenn la premièrement nii lañuy deme mooy euh, nañ jël ñaari waxu Mawlaana Ibnu Umar yi bi ne euh, moom armaalul ihraamu ahi ihlaalul lu dul ca jàkk ja moom yonent sallallahu alayhi muy jàkkaay Zul Xulayfa ak bi nga xam ne dane bon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu armaali mooy bi mu yéegee ci raaxilam hmm? loolu dañ naan la loolu moom simple na loolu moom mën nañ leen a boole mooy gis nga riwaaya bii riwaaya yi wax te du benn yi ne ba mu waree la moo leeral wax ba mu ne maa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam illa min indil masjid mooy riwaay yi ne ba mu génnee ci moske bi ci buntu mosquée bi ñoon dil ko war waayam mu yéeg fa fala ihlaale mooy leeral riwaaya bi nga xam ne moom Mawlaana Ibn Umar ci boppam moo ne woon mbir mi ci jàkka ji la parce loolu lépp ci jàkka ji la waaw li daqaloo mbir day yor atteem buntu jàkka loolu bu nee bu ma nee ah man de xoolal ma romb ni ci mbedd mi gis euh, benn sëriñ ci buntu jàkka ji ma ne man de moom gis naa sëñ bi ca jàkka ja pourtant gisuma ko ci biir jàkka ci di bunt bi mais dama ne ko gis dama ne gis naa te wax naa dëgg mooy ne Mawlana Momar parce que sa c'est naa moom moom ci boppam lii mu wax ko ay doomam wax ko ay taalibeem di ko wax di ko kii moom ci boppam mu jëf ko ne man lii la ñu gis ko muy armal buy armal lan lay def buy ihlaal day ñëw ba julli ba pare mu génn ñu indil ko war waaye mu yëkki ni nii laa gis yonent saa salaam def kon dañuy xam ne riwaaye yi mu ne woon yonent saa salaam deful ihdaal lu dul ca jàkka ja lim ci jublu mooy ca buntu jàkka ja comme moom ni mu ko defee ak tam yi wane ko ni man nii laa gis yonent saa salaam xam nga bu doon ñaari ñu wute sax ñu ne waaw mais même personne bi la te ba mu ñëwee bay appliquer nii la ko appliquer ba pare di wax loolu fee nga dégg des fois mu ne ci jàkka ji des fois mu gën a leeral mbir mi ne bi mu waree waruwaayam kon loolu moom simple la waaw mooy ne kon à vrai dire yoneen saa fan la armaale mooy ci jàkka ji mooy lam ci jàkka ji mooy tekki lan mooy bi ñu ko indilee waruwaayam ba mu yéeg ci coow waral toog ci foofu noonu fan armaale mais ci buntu jàkka ja la yemoon ta ta ta ta ta ta ta te foofu dañ koy woowe mooy suuf dañ koy woowe baydaa waaw dañ koy woowe baydaa moom lañ la doon wax nela bii di dinañ ci ñëw këne bayda dëgg la foofu am na lu ñu naan baydaa mooy ca kaw mais suuf ci boppam dañ koy woowe baydaa kom li al imaam al xaafiz ah ibn kathir wax mu ne mooy bi muy wax naan warawaa muslim an qutayban xaatim ibn ismail an musa an uqba an Saalim an abiihi qaala bi mu naan baydaakum haadihi allati takdibuuna ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiiha wallahi ma ahla rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam illaa min indi al-masjidi hiina qaama bihi ba'ir gis nga bii gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga moo tax al imaam al xaafis ibn Kasiir teg ci ne wa haaza al xadiis yajma'u bayna riwaayati ibn Umar al uulaa wa haadihi riwaayaati anhu wa huwa anna al ihraama kaana min indi al masjidi walaakin ba'damaa rakiba raahilatahu wastawat bihi ala al baydaa'i yaani al arda wa zaalika qabla an yasila ila al makaani al ma'ruufi bil baydaa'i allahu akbar allah allah allah dégg al imaam al xaafis mu kathir mu ne bi muy indi xadiis bi ñu waxoon sànk mu ne bu mu naan war a waa muslim ci gaaw imam Muslim solo naan Qutayba mu jële Qutayba imam Ibn Sa'id an Hatim ibn Isma'il an Musa ibn Uqba mu jële ci Musa ibn Uqba moom Hatim ibn Isma'il an Salim mu jële ci Salim an abi mu jële ci baayam bi mu naan bayda'ukum seen baydaa gële ne ca kaw haadihi bi nga xamante ne moom mais nga xam moom mii nga xam ne takzibuuna ngeen di waxee lu wuteeg ala rasulillah lu wuteeg lu yeneen saa sallam def mooy wuute nag waaqi' bi ta tayu ña koy wax nag tayuñu ko de fiiha foofule wallahi maa ngi wàcc yàlla man ibn Umar maa ahalla rasulullah saa saam deful ihlaal illaa min indil masjidi lu dul fa ca jàkkaam ja xiina ba nga xamante ni nii fan ci gis nga fii moo gën a leeral xam nga riwaayu imaamul saxiixayni bi bi bi te imaamul Buxaari def baabul ihlaali inda masjidi dil xulayfa foofu dana rek maa ahla moom mawlaana ibn Umar maa ahla rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam illaa min indil masjidi yaani masjidi dil xulayfa mooy leeralu mais fii dane lan xiina dane yonent mi alayhi salaam deful ihlaal hein deful ihlaal lu dul ca mosquée Dul Xulayfa xëy na kañ ba nga xamante ne nii qaama bihi ba'iru ci la war yéeg na ci ci war waayam ba war waay wa taxaw gëléem nga taxaw foofa kon bu la nekkoon ci njàkk ji mu doon wax kon lii leeral na ko même riwaaya bii leeral na ko moo naa imaam al-Haafiz Ibn Kathir mu ne wa haadha al-hadiis ay way hadiis bi yajma'u mooy dajale bayna riwaayat ibn Umar al ula mooy dajale diggante euh, riwaaya biñ njëkk jële ci moom mooy biñ la tuddal sànq te mu nekk saxiixay ni que ni moom yeneen saa soxna deful ihlal loolu ca jàkka ja mooy riwaay boobu ak yeneen riwaay yi naan dafa ba mu yéegee ci ci ci ci war waayam ci la door a ihlal mu ne riwaay bii wa koy wone li muy ndeke riwaay bii leeralal lu mbiri ndax dane moom maa ahla rasulullahi sallallahu min indil masjidi hiina bihi ba'iru lu dul fa fa nga xamante ni moom ci jàkka ji la ihlaale jamono ja nga xam ne ci le ko indile géléemam ba géléem gi taxaw ba mu war ko ba géléem gi ne coow taxaw hmm? mu ne kon wa huwa anna al ihraama min indi mooy li ñu doon wax kon lii day wane ne kon ihraam bi yonent sallallahu alayhi wasallam fam ko defee mooy fa jàkka ja walakin waaye baadama rakiba ginnaaw ba mu waree raaxilata woo waru waayam wastawat mu cowooral bihi ala albayda mu cowooral ne taxaw temm ci kaw albayda mu ne yaani al arda albayda mooy suuf si wa dhalika te lii nag qabla avant an yasila muy muy muy àgg moom yonent saa sallam ila al makaan al ma'ruf bil bayda laata muy ci bërëb ba nga xam ne mooy booy génn xur yonent ba ca kaw ca ñaari mandarga yoo yële di wane ne Zul Xulayfa ngi ak booy génn mu ne laa muy àgg foofu fa la ko def bërëb ba mu ko defee woon mooy ca buntu jàkka ja ginnaaw ba mu jullee ba pare ba war te foofu dañ ko bayda ndax bayda mooy suuf kon loolu leer ah? kon ci la ñuy gise ne kon waxu Mawlaana Ibn Umar wutewul loolu it mooy dugalaale waxu Mawlaana Ibn Abbaas hmm? mooy dugalaale waxu Mawlaana Ibn Abbaas mi ne moom fa asbaxa bi mu ñëwee nabi sallallahu alayhi bi ñu ñëwee Dul Xulayfa fa asbaxa bi Dul Xulayfa rakiba raahilatuhu hatta stawat ala al bayda ahlahu wa ba ni muy coowoorale ci bayda mais dañuy xam ne kon bayda mooy foofu rek mooy suuf si Hmm? ahal la ci la defe ihlal huwa moom wa ashaabuhu ak saxaabaam yi wa qallada budna te ca la defe eh, li nga xam ne mooy taqliidu géléemam yéeg yooyu kon nag gis nga affaire bi kon ci la ñuy xamee ne ndekete kon yi Mawlaana Ibnu Abbaas doon wax baydaa baydaa mooy Mawlaana Ibnu Umar dafa jàpp gaa yi dañu naan baydaa gëli ca kaw la mais ba fii nii muy wax mais mooy bayda fii itam mooy suuf rek sauf que dafa am étymologie foo xam ne mu ngi mel ni bu ñu naan misr misr xam nga misr ci arab mooy dëkkuwaay ah mooy ab ville fu dëkkale fenn ab pàkk fu ñu dëkk mais étymologiquement loolu la mais dafa tekki ba dëkk boo xam ne mooy Égypte hmm? almadina almadina tekkiwul ville mais dafa am buñ nee almadina am na lu muy tekki mooy madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah mooy loolu noonu booy wax yooyu nit mën na jàpp ne lii lay wax alors que yow bi ngay wax mooy madina mooy dëkk bu ne baydaa fii mooy kon dangay gis ne premièrement côté Mawlana Ibn Abbas moom mbir ya leer na non Ibn Omar waaw mbir ya leer na lam doon wax te tamit naka noonu ah la ne kon baydaa bi muy wax ci la ñuy gisee ne kon amul benn différence mooy même même bërëb bala rek te li koy gën a comme li nga xam ne euh, moom la al imaam al xaafiz ibn a ah, Kathir wax mu ne fa hadihi turuq mooy ginnaaw bi mu indee riwaaya al-Jazari Xusayf al-Jazari mi ñu la wax Abd ibn Abdurrahman al-Jazari ak xadiis yi nga xam dañ ko jëlee ci Mawlaana Ibn Abbaas mu wér que ne moom baydaa rek la wax xam nga ci ci riwaaya Xusayf ca la ne fa lamma ala sharafal baydaa ba mu yéegee ca kaw baydaa ca kaw boobu riwaaya boobu moo ko ni riwaaya yu wér yi wax loolu dana rek fa lamma stawaa ala al bi nga xam ne ci la coow waral ci al est-ce que yaa ngi dégg moo tax el imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne fa hadhihi turuq an ibn Abbas min annahu alayhi salatu wassalam ahalla hina stawat bi rahilatuhu asahhu wa athbatu min riwayati Khusayfa al-Jazari an Sa'id ibn Jubayr anhu wallahu a'lam voilà mu ne kon lii nii Mawlaana ibn Abbas ak Mawlaana ibn Umar li ñu doon wax dafa wuute woon benn la parce que en fait fenn moom la problème bi amee mooy boo bëggee dëgëral riwaaya Xusayf boobu nag la problème bi am te mbir mi dëgërul woon nañ leen dëgërul ndax Xusayf daif kon mooy feebal la kon moo tax mu ne yoon yi ñëw ne bi nga xam dafa tudd Baydaa rek gis nañ ne même ci riwaaya imaam Ibnu Umar bi nee na bi mu bi nga xam ne ci la war a war waaye hatta stawa alal Baydaa yi ahal la te xam nañ kon Mawlaana Ibnu Umar lam doon wax mooy ca bunt jàkka ja suuf sa comme li Mawlaana ci imaam al-Haafiz Ibn wax léegi léegi mu ne te yoon yii ñu jële ci Mawlaana Ibn Abbaas te ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi def ihlaal ba nga xamante ne nii istawat bi bihi raahilatu ci la coow ci la yéeg ba war waayam coow wooral asax moo gën a dëgër fuuf wa asbat da moo gën sax min riwaayati Xusayf même buñ ne woon sax riwaayati Xusayf nañ jàpp xasan mais riwaay yi ñoo ko gën dëgër fii moom nootal rek nga mën a benn mbir mi mennum xa benn événement la benn événement la te nag mooy ne loolu lii bi lii yëpp bu doon riwaaya xusayfi bi sax dañ ne mooy bu ñëwee ba war a nootal moom la ñuy teg nee parce que yii sax yi xëy ni lañ ne mu ne moo gën a wér te moo gën a sax que riwaayatu xusayf an Sa'id ibn Jubayr mu jële ci Sa'id ibn Jubayr wallahu a'lam buur yàlla nag mooy kii na xam mu ne nag wa hakaza riwaayatu al musbita al mufassiratu annahu ahalla hiina stawat bihi raahila muqaddamatun ala al uxraa këne naka noonu riwaay yi nga xam ne ñoo sax tey leeral këne yonent bi sallallahu alayhi moom mu ngi def ihlaal ba nga xam ne ci la yéeg ci raaxilaam raaxi mooy waruwaayam ba cowooral loolu moom la ñuy jiital ci njëkk yi mooy yi ne ca ca jàkka ja te imaam Mawlaana Umar leeral na ko. jàkka ji lu muy tekki waaw lixtimaal yi ndax yenu gu mu yenu an na an na wu ko ne yoneen saa sallam ahrama dafa armal min indil masjidi hiina stawat bihi raahilatu fa jàkka ja waaye mooy bu mu yéegee ci kaw war waayam waaw mu ne nag wa yakunu riwayatu rukubihi raahila fii ziyadatu ilmin ala al-uxra bu ko defee euh, riwaaya yi ñëw version yi ñëw di wax ne dafa yéeg ca war waayam dafa ñëw di yokku xam-xam mooy bu la nee rek dafa dafa ca ca jàkka ja la ihlaale mooy xam nga mën nga foog ne dafa julli rek def ko comme li riwaaya bu wérul bu euh, xusayfu bi wax alors que waxul lool riwaaya yi nga xam ne ñoo ñëw ne ba mu waree la nag loolu mooy ñëw gin ñu ko leeral indil ñu nañu ah faites attention ca jàkka ja waaye mooy ba ñu ko indilee ci buntu jàkka ja bu mu jullee ba pare ñu indil ko war waaye mu war ca foofu la ko defe mu ne wallahu te buur yàlla aalam ba pare mu ne xoolal fi nga xamante ni moom lañuy jeexale insha allahu taala hmm? mu ne wa riwaayatu anas fi daalika saalimatun an il mu'aarid mu ne ta riwaayab saydna anas gisoon nañ ko moom it danay waaw <laughs> saalimatun dafa mucc an il mu'aarid ci loo xam ne luñ koy luñ koy opposé la wa hakaza mu na ko noon riwaayatu Jaabir ibn Abdullah fi saxiixi Muslim ci riwaay imaamu Jaabir bi nga xam ne moo nekk saxiix imaam Muslim ak sunan yi mooy bi nga xam ne mooy bi euh, Seydina Muhammad Abu Jaafar al-Baaqir daal di soloowe ci Seyd jële ko ci Seydina ah ah Seydina Jaabir ibn Abdullah loolu mooy <laughs> riwaaya waa wa ahlu baytil Mustapha Jaafaru an abaa'ihi in anhu raawin lam yahim loolu la borom alfiya bi al imaam Asuyuti wax wa wa wa wa baytu wa wa wa ahlu baytil Mustapha mooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen càllale yi mooy Jaafaru an mooy imaamu Jaafar an jëlee abaa'ihi ci baayam hmm? kon ni mooy imaam Jaafar as-Saadiqa jële ci baayam yi ñoom Seydina Muhammad ko jur ah ibn mu jële ci al-Husayn ah, ibn ah, non Ali Ali ibn Ali Muhammad ibn Ali eh, al-Husayn muy Ali Zaynul Abidin baayam yooyu bu jëlee ci ñoom tàllale yu jaar foofu ba ci ah, jàll gis nga ni mu jàlle jaar ci Seydina Jaabir wala mu jaar ñu jële ci <coughs> al-Husayn ibn Ali mu jële ci baayam wala yooyu ñooyu tàllale yooyu loolu mooy càllale waa ahlu bayti hmm? yu mel noonu yooyu ñoo yi ci wér sinon rek mooy gaa yi siit yi ñoo ñooy créé yoo xam ne du dëgg waaw ak du'afa yi wala nawaasi yi nga xam ne ñoom ay kàcckat lañ yoo xam ne dañuy kàccal imaam imaam Ali di ko di ko di ko duural yoo xam ne defu ko waaw ba pare ñemee taxaw naan la nag en plus sax surtout ma ko nettali loolu xam nga loolu ay kàcc la voilà wa baytu ahlil Mustafa ah, waa kër yonent bi nga xam ne moom la ñu moom lañu tànn sallallahu alayhi wa mooy riwaaya boobule nag waxoon nañ la imaam Muslim moo ko solo waxoon nañ la du moom rek waaye ñoom waa asxaabu as-Sunaani ah. eh, eh, mooy eh, riwaaya waa asxaab non ma naan waa as kii imaam imaam Jaabir moo ko kii imaamu imaamu eh, imaamu Muslim voilà waa imaam waa asxaabu sunan solo wuñ xadis bi ni voilà léegi xadis boobu noonu kon mu ne eh, wa hakaza naka bi mu waxee ne wa riwaayatu Anas an zaalika saalimatun an al-Mu'aarib riwaaya eh, càllale Seydina Anas moom xadisam. moom dafa dafa set dafa set ci li nga xamante ne mooy anil mu'arid ci loo xam ne lu ñuy luñ koy opposé la mooy dafa dafa leer wa hakada mu ne noonu riwaayatu jaabir riwaaya al imaamu jaabir hmm? eh, fi saxiixi muslim te saxiix imaam muslim min tariqi jaafar mu jaar ci yoonu jaafar as-saadiq al imaam jaafar as-saadiq an abiihi mu jële ci baayam muhammad ibn ali eh, eh, abil husayn muy Muhammad ibn Ali Muhammad di doomi Ali ibn al-Husayn ibn al-Husayn mu ñu xamal ko ci Zaynul Abidin an Jaabir fi hadithi tawil mooy sifati hajjati rasulillah noonu la ko kii tudde surah yi mooy hadith bi nga xam ne mooy nettali ajut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadisam bu gudd boobu mu ne anna rasulallahi kenn yonent bi alayhi salaam ahalla hiina stawat bihi raahilatuhu saalimatun anil mu'arad moom it mu ne moom daal imaam al-Hafiz Ibn Kathir naka ni ima riwaaye Anas bi hmm, daal di sete ci lu koy wuteeg moom que ne loolu ci bay ba nga xam ne yonent dafa ihlaal ba nga xam ne ci la istawat bihi raahila loolu noonu dafa leer amul dara luy wuteeg moom naka noon xadiis Seydina Jaabir bi it loolu wax mooy xadiisam bu gudd boobule kon nag xam nañ ne kon affaire bi lenn la jeex waaw këne dafa foofule la ba mu waree ca la defe ihlaal ca Zul Xulayfa waaye ca buntu jàkka ja ca suuf sa te dañ koy waxe li nga xam ne dañ koy wowi li nga xam ne mooy bayda voilà léegi hadis yi ñoo gën a dëgër léegi nag am na hadis buy ñëw nag boo xam ne mën naa tax nga jàpp ne a ah, poliyeel na sama li ma li ma nootaloon de mu ne la déedéet mu ne la fa amal xadiis kanta xadiis bi nga xamante ne nii moom bi ma limaam alxaafis ibn Kasiir ñu ngi waaj a pare lii la mujjee wax alladi rawaahu Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar an Abi Zinaadi an an Aysata bint Sa'd annahu qaala annahaa qaalat qaala Sa'd mu ne kanta xadiis bi nga xam ne ki ko solo mooy al imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar muy boroom boroom muy boroom euh, siira bi an abi zinaadi mu jële ko ci abi zinaad an aishata bint saad mu jële ko ci sayyidatu aisha mais bii bokkul ak sayyidatu aisha menn de bint saad mooy doom saad ibn abi waqaas radiyallahu anhuma qaa mu ne annaha qaalat qaala saad mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daanee mu ne xaalat nee na Sa'd baayam di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas de nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent saa sallam de bu masoon a jël tariqa al furu' al furu' muy yoonu furu' ahalla idha istaqallat bihi raahilatu bu dee ni yéeg na ba ci ba déppa ba ba dox ci li nga xam ne mooy ba gëléem du tàmbalee du kër wa idha akhadha mooy hmm? bu ko bu ko yéegee ci kawam ba mu war ah mu ne wa ida axada tariqa Uhudin bu jëlee yoon wa jëm Uhud nag ahal la ida ala ala sharafil bayda bu dee yoonu Uhud la jaar di dem Makka da doon war ci bu dee ne day def ihlaal bu yéegee ci sharafal bayda mu ne fa rawaahu Abu Daawuda wal Bayhaqi min xadiis ibn Isaaq wa fiihi garaaba wa nakaara mu ne nag loolu moom imaam Abu Dawud moo ko solo imaam al yi ci as-Sunanul Kubra mu ne nekk na ci xaraaba ak tumuranke wa nakaar ak yoo xam ne ñuy bañ la ndax yoneen saa salaam benn yoon la génn dem aji naka lay waxe ne bu masoon a jaar ci yoon bee lii la doon def bu jaaroon ci yoon bee di dem Makka lii la bu demee ci beneen yoon alors que ñëpp xam nañu benn la benn yoon la génnoon loolu nakaaram de toute façon xadiis bi wérul xadiis bi wérul ma ah ñu ne la ma imaam Ibn Ishaq fii dafa an an affaire yi an abi zinaar yi loolu wérut leeruñu ne ci moom la ko jële parce que al imam ni sax la comme niñ ko xamee bu waxee nag waxam dañuy xool est-ce que bu nee xaddasanaa wala xaddasanii jàppal waaye bu nee an te lool mooy mudallis mooy des fois day bëgg a camoufler ci ñu ko jële ndax même day nekk koo xam ne contemporain bi sëriñam la mais bu nee am des fois du ci moom la ko jële de am na intermédiaire mais intermédiaire boobu te mu ko tuddee ñu xam ne waa ji wéru léegi mu ñëw ne am moo tax ku mel noonu nag mooy fekk waxul xaddasa nii moom kenn du ko jàpp ay waxam wala xaddasa naa moo tax xadiis bi dafa wérul hmm? voilà euh, léegi nag al imaam mu ne loolu kon xaraabaak nakaaraa ci am wallahu te buur yàlla alam moo gin a xam mu ne fa haadihi turuq mu ngi jeexal de mu ngi tëj ah mu ne waa haadihi turuq te gis nga yoon yii yoon yii ñu la tuddal muy ci xadiis yéeg bi ba fi ñu fi daanale kulluhaa yépp daal la day tegtal di wane alal qat'i al damnil ghalib day wane ci loo xam ne alal xapan ci loo xamante ne nii loo mën a dogu la loo xamante ni nii man nga cee dogu awil dammil xaalidi wala njort goo xam ne moota not xam ne bu noota noota noot noot sax loo xam ne moom mën nga dogu ne lii la deme annahu këne alayhi salatu wasalaam këne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama ahrama ba'da salaati dafa armal kon lii ngay jàpp ñun itam lii lañuy jàpp insha allah hmm? këne ahrama dafa armal ba'da salaati ginnaaw ba mu jullee ba pare waaye ba'da ba mu jullee ba pare mooy kañ wa ba'dama rakiba rahilatahu wabtada bihi sayr hmm? ak ba nga xam ne mooy ba mu jullee ba pare war war te raaxila bi commencé bouger voilà nan ba'athat bihi raaxilatu wabtada'at bihi sayr ci la commencé allahumma labbayka allahumma bi hajj mu ne zaada ibn umar fii riwaayati mawlaana ibn Umar nag daal dinay yokk ci riwaayam bi ne wa huwa mustaqbilul qibla te ba muy def lool moom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jublu woon qibla comme niñ ko gisa woon ci baabul ihlaali mustaqbilal qibla ah mawlaana ibn Umar la doon def fa ida stawat bihi istaqbalal qibla qa'iman thumma yulabbi wa zaama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalik bu ma soo ne yéeg ci kaw waruwaayam bam mu commencé bouger da koy jublul qibla qa'iman summa ginnaaw gi yu bii mu commencé def lool ah après nag mu ne yonent bi sallallahu alayhi lii la doon def kon lii mooy li gën a dëgër que ne kon riwaaye ci kaw nii la ñuy boolee riwaayaat yi nga xam ne ñoo fi jaar yépp di nuru ci biti ne dañoo contradiction dañoo contradictoire alors que dara insha allahu taala contradictoire ci mooy ni mbir mi ku nekk danga nettali la nga gis waaye mbir mi mooy la gis benn la waaw la ñu gis benn la mooy ne yonent saa fa mu armaale mooy ba mu yéegee ci kaw war waayam te loolu mooy ba mu jullee ba pare ci buntu jàkk ja te foofu dañ koy woowe baydaa léegi nag kanta ala falamma ala sharafal baydaa loolu noonu gis nañ ne ñi riwaay yi ko wax yépp ñoom ñépp wéruñu kon loolu mënuñu cee sukkandikoo li ñu mën a sukkandikoo mooy lii wallahu taala alam kon walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ benn masala yi sant buur yàlla mooy ana fan la yonent bi sallallahu alayhi armaale kon léegi mën nañ ko wax fan la def islam ah kon mooy ba nga xamante ne ci la sangu set ba pare parfum wu sol yére armalam julli tisbaar jiite ko jub jaam yi foofu la ca masjidul xulayfa ba mu paree lañ waajal li nga xam ne mooy war waayam ñu jox ko ko mu war ba mu waree ci la commencé nag ah di def labbayk allahumma léegi bi xaj la wax wala lan la wax loolu nag moo ci tegu waaw léegi boo déggatee wal maax sawat alal bayda mooy suuf sa mais du ne ca bayda fa kaw fële yéeg door koo def wallahu taala alam lii mooy li gën a dëgëru insha allahu taala kon nag jotaay bii di ñëw ginnaaw bi ñu gisee masala bii masala mi ñu desee hmm? mooy léegi ginnaaw waa yow xam nañ fan la ko defee mais lam doon def mooy lan alal la wax alal la wax loolu foog naa waxoon nañ la ni ñu koy traité ni ñuy traité masala boobu waxoon nañ la ko mooy kenn euh, est-ce que kenn euh, saxaaba yi radiyallahu lii lépp ñooñu ko nettali di gis nga de Allahu akbar Euh, mooy dañuy nii lañ koy traité léegi euh, moom la jiitu bu bii di ñëw insha allah bu boobaa ni ñuy def dañuy jël ñi nga xam ne dañ ne moom ahalla bil qiraan yi bi xajjatin wa umra ah wala umratun fi xajja ñi nga xam ne dañu ne yeneen saa sam li mu def mooy xajjatun fi umra ak ci biir umra wala umratun fi xajja ak umra ci biir aj mooy xiraan am na tamit benn affaire boo xam ne lu jara bàyyi xel la keroog gisoon nañu ne xadiis Mawlana Ibn bi mu naan tamatta rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamatta boobu saxaaba yi dinañ gis ne ñoom ñoom dañuy wax tamatta di ci jublu xiraan di ci jublu xiraan parce que tamatta mooy une pierre mooy man benn voyage ci laa defee ñaari mbir yoo xam ne ci deux voyages lañ ko doon def en général mooy damay umra ba pare mën a aj wala ma aj umra en même temps moo tax ñaari yooyu yépp ku nekk dañ koy laaj mu def mu am lu mu rek bu ko manul lan def après dinañ ko gis insha moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ci seen vocabulaire tamattu dañ koy wax ak tamattu jublu ci xira il faut que ça soit très clair parce que étymologie mooy gis nga terminologie bu la rëccee mooy ni lépp lay rëcc parce que après affaire yi day day jambaajoo jaxasoo sa bopp bi léegi nag fii nag bii di ñëw nag lañuy ñuy gisee mooy lañ doon annoncé léegi ana bat ginnaaw bi nga xamee fan la ihlaal léegi masala mu rëy mi nga xam ne moom lañ doon wax moo ci tegu mooy ana bi ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci lan lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal def ilaal bim naan ah, ahal xam nga gis nañ yenn xadiis yoo xam ne Mawlana Ibn Abbaas nee na summa ahal la bil hajj ha fa lamma stawat bihi raahilatu ala al bayda ahal la bil hajj la defee ne allahumma labba labbayka allahumma bi hajj dinañ gis nag ana nag ban la ci def parce que am na loo xam ne nag saxaaba yi ñoom wuute wuñu ci mooy est-ce que yonent saa salaam dafa tamattu bi ni ñu xamee tamattu étymologiquement hein waxuma la li ma doon wax sànq ne saxaaba yi radiyallahu anhum léeg-léeg ñu ne tamattu jublu ci xiraan waxuma loolu mooy tamattu nit ki umra ba pare ba génn ci umra ji ba nekk koo xam ne xalaal yi ñu ko tere woon parfum même joteeg soxnaam yépp mu mënaat ko ba pare dooru dugg ci aj loolu moom yépp d'accord ne yonent saa salaam deful loolu loolu moom ñépp d'accord defu loolu moom képp koo xam ne wax nga loolu moom lenn lañ la mën a ural ngànt mooy njuumte bu rëy rëy rëy jaxase ak ak ak ak def def li bu rëy rëy rëy moo tax waajooyu waaw ba li koy ware nag mooy buñ demee ba ci kanam gis nañ yoneen saa salaam ak ahda dafa yóbbu ahda yaay yóbbu na hët yu gis ni lim ko ishaare taqlid ko màccal na ko defal ko marque am na beneen affaire bu mën na loon a fàtte mooy ci bokk na ci yi ñuy def ishaar juljul li ñu naan juljul benn genre yéere ba mbalaan boo xam ne dañ koy teg ci kaw giléem gi bàyyi nag boos bi fi ñu ñàccaloon di feeñ loolu lépp ci façon yi la tamit loolu dama ko fàttewoon voilà comme ça ñu tudd ko noonu <laughs> voilà loolu ci façon ishaar taqlid yi taqlid yi taqlid yi voilà mooy taqlid yi nga xam ne dañ koy def ñépp ñu xàmmee ko takkal ko gisoon nañ la ñuy def ci baat bi la mais loolu it am na waaw boo kenn gis naan xoolal ma bid'a yu mag yi ñii la moo doon jël ay malaan di ko di ko muur seen kii ni gëlëm yi loolu ci la voilà kon mooy loolu il faut que ça soit très clair saxaaba yi radiyallahu anhu boroom xam-xam yi ñoom xam nañ ne leen saa salaam deful tamattu mooy deful ne ñëwul dafa def def ci umra ba pare génn ci ba kiiwaat door a def ak loolu moom kenn waxu ku ko wax kenn ku ko mën a wax mooy kooku moom vraiment dafa def def le mais à condition kooku nekk boroom xam-xam bu dee du boroom xam-xam moom dañuy jël waxam teg fële xam ne waa ji de toute façon il ne maîtrise rien de ce qu'il dit il n'est même pas habilité à parler il n'a pas droit de citer mu jeex takk voilà lii loolu benn affaire la kon nag ci kaw loolu kon mooy lan moo def ñetti mbir moo def lii ab genre mbëmbëstal la ci li ñu war a gis jataay bii di ñëw insha allah ci Dul Xulayfa mooy kon laaj bi day nekk est-ce que nabi sallallahu alayhi wasallam ahalla bil hajji wala ahalla bil qiraani comme li ataani allaylata aatin wax wa qaala salli fi hada al waadi al mubaarak wa qul hajjatan fi umra loolu mooy qiraan loolu léegi mu des est-ce loolu la def def lañu wax de waxuñu loolu benn affaire la aj wala xiraan wala it mutlaq dafa def yéene boo xam ne yéene bu général la boo xam ne da doon xaar jël comme ni nga xam ne loolu la ko ñenn ñi di waxe loolu nag loolu nag wax nañ la ne loolu it dees na ci ñëw insha allah kon affaire bi mooy loolu kanta parce que tamaton fi muy ñëwee mooy bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi amaana tamit masala boobu tamit ñu brosser waale ko insha allah buñ paree mooy mais ana anwaaw hadhihi al anwaa ana ban moo ci gën ana ban moo ci gën est-ce que ifrad nit ki bu jógee est-ce que nit ki bu jógee est nit ki bu jógee dem di di di di di di di aji dem di aji dem di aji moom lan moo gën mu def est-ce que mooy mu mu mu mu def ihlaal aj kese wala mu def xiraan wala mu def tamattu masala boobu insha allahu taala dinañu ko gis parce que masala la tamit bu boobaa nag la tamattu di dikk parce que li tax bon dinañu ko gis ci biir li yeneen saa salaam di wax quoi après nañ gis moom li muy wax bu ko defee ba ñenn ñi ne ah comme que lii lay di nëbët kon loolu daa fekk ni moo gën mais loolu lépp insha allah dinañ gisaale masala boobu kon ci gàttal lii mooy mbëmbëstal li nga xam ne moom lañu war a gis introduction pour li ñu war a gis dara yi di ñëw ah insha allah kon aywa lii mooy laaj bi masala bima ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xiina ahrama lil hajj xiina eh, ahrama voilà ba nga xam ne ca la armal ana la wax lan la yéene loolu noonu la ñuy gis insha allah ci jotaay bii di ñëw bu boobaa nag ni ñuy def dañuy indi ñi nga xam ne dañ leen dafa xiraan par exemple ñu indi seeni dalil yi nga xam ne yépp dañ ne ñu ne dafa xiraan ñu ne dafa ifraat ñu indi seeni dalil yépp yu ne wala boog lu bari quoi ah yi nga xam ne dañ ne lii wa tax ñu ne moom dafa ifraat ñu ne mutlaq la def ñu daal li xool ñoom mooy moom la yéene woon ana lan mooy li nga xamante ne ni mooy seeni dalil insha allahu taala wala képp koo xam ne dane woon waa début bi yéene woon na tamattu mais mujj gi defu ko ak yu mel noonu en tout cas loolu lépp dinañ ñëw ci euh, biir détail yooyu insha allahu taala ci détail bi di ñëw allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala